alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul balaa di xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatul islaam muy xajjatu alayhi afdalu salaati wassalaam wa ma zilna wa naxnu bi mina fi mawdici manxari rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi lxajj wa qad qaala naxartuhaa huna wa mina kulluhaa manxar wa qad qaala naxartuhaa huna wa mina kulluhaa manxar fanxaruu fi rixaalikum nee na moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam naxartuhaa huna fii laa loje samay gëléem wa mina kulluha manhar Mina nag fépp fu ñu mën a fépp fu ñu mën a loje gëléem la gisoon nañu ci xadiisu seydina jaabir bni abdillah al imaami muslim bnu alxajjaaj alqusheyriyu annaysaabuuriyu waxoon nañu ba wax ñu ginnaaw bi mu sànnee jima jamratul aqaba thumma nsarafa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw gi mu wëy daldi dem ilal manxari fa naxara talaatan wa sittiina bi yadihi thumma a'taa caliyan radiyallahu anhu fa naxara maa gabara wa ashrakahu fi hadyihi moo ne woon ginnaaw gi dafa dem daldi fa ñuy loje géléem yi mu loj fa géléem li ci des ci saaya seydina ali ibn taalibin radiyallahu taala anhu wa ardaahu daldi koy taxawe wa ashrakahu fi hadyihi mu bokk ak moom ci hadyi nga xam ne moom la ren di moom keroog aleyhi salaatu wassalaam moom la loj après mu daldi digal ci digle ci gëléem yooyu ñu dagg ci parti bu nekk ci gëléem yooyu ñu def ko ci cin ci këw diir waaw wolof këw lay wax xidr waaw muy cin gu mag ñu daldi koy togg mu daal ñu daldi lekk fa akala min laxmiha wa shariba min maraqiha ñu lekk ci yàpp wi daldi naan ci ñeex mi loolu gisoon nañu këne aleyhi salaatu wassalaam it rendi noon na walla lojaloon na tamit soxnaam yi baqara aw nag comme ni ko xadiisu sayyidatu Aïsha wa huwa fi saxiixayn daldi nettale radiyallahu anha wa ardaaha tey ñu waroon a continuer ki ci wàllu yan instruction la joxoon sayyiduna Ali ibn Abi Taalib yan ndigal la ko joxoon ci li desoon ci yàpp yi ak nan la ko doon doxale loolu benn affaire la beneen affaire boo xam ne war nañ ko gis mooy fi mu ne wa ashrakahu fi hadiyi seydina ali ibn abi taalib bokk ak yonent bi alayhi salaatu salaam ci hadyu bi foofu sax fi mu gën a leere mooy fi mu boolee soxnaam yi ah bennu nag ak xadiisu seydina jaabir yi nga xam ne ñooy wax ci bokk gi nga xam ne moom lañ mën a bokk hadyu mbooloo moo xam ne dañuy bokk nag ñoom ñépp ñu rendee ndew ko walla mu nekk ñoo xamante ne nii aw gëléem walla yooyu yooyu dina ñëw ci masala yooyu buñ ko gisee incha allah ñu pare nag ci wàllu fii nii vraiment ci gàttal lool ci wàllu lu jëm ci hadyu yi fii nii al imaamu muslim pour ci instruction yooyu dafa solo waaye waqad rawaahu al imaamu al buxaari aydan ci bërëb yu bari lo ko al imaamu al indi boo demee ci kitaabul xajji baabu yutasaddaqu bi jilaalil budun ak bunt bi ko jiitu baabu yutasaddaqu bi juluudil hadyi waaye ak bunt ba ko jiitu baabu laa yontal jazzaaru minal hadyi shay'a loolu lépp al imaamul buxaari yu foofu yépp indi na fa xadiis bi al imaamu muslim ibnu al-Hajjaaji al-Qushayriyu an-Naysaabuuriyu raxmatullahi daal dina koy solo moom it mm, ci bunt bi nga xam ne moom la shuraax yi def baabun fi sadaqati bi wa jilaaliha baabun bunt fi sadaqati ci bi luxuumil hadyi li nga xam ne mooy yàppu had yi nga xam ne waxoon nañ had nañ ko mooy li nga xam ne euh, moom la ñuy jëlee euh, fële indi ko ci kaaba gi nit ki moo xam nit ki day aj waaye obligé wul mu fekk nit ki day aj nit ki mën naa bañ ak sax nekk fële ci dëkkam fu man di nekk daal di yónnee ay gàtt wala ay gëléem yoo xam ne ngir ñu rend ko fa kaaba ga taqarruban lillah alhad yu mooy yi nga xam ne rek mooy yi nga xam ne yuhda ilal xaram ci li nga xam ne mooy euh, ci anaam yeeg yooyu ah hëd yu waxoon nañ la ci jataay bi weesu waxoon nañ la am na yoo xam ne farata la am na yoo xam ne nit ki farata la ci moom mu rendi dara bu ajee comme ki nga xam ne mutamattin la mooy muta la def mooy dafa def dafa umra ba pare ci weeru aj yi ba pare dal di aj kooku suñu boroom moo farataal ne moom na ren di dara walla bu ko man mu am leneen lu mu def dinañ ci ñëw walla ki nga xam ne xaarin la def mooy alxaarinu mooy xiraan la def ki nga xam ne dafa boole aj ak umra en même temps acte umra yi dugg ci acte aj yi comme ni salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi defoon ni muy aj loolu hadiyu googu farata la ci ñooñu daal di rendi bu ñu ko manoon nag dañuy woor ñetti fan ci aj gi mooy foofale ci période aj bi lañuy woor ñetti fan foofale sept jour bu ñu ñibbee seen kër bu doonub sénégalais cette journée bu mujjee bu ñibbee Sénégal bu doonub australien la set jours yi bu ñibbee Australie waaye trois jours yi moom fokk mu aj woor ko ci biir aj gi waaw mooy bu armaalee comme ay ya bu dee yawmu tarwiya yawmu tarwiya mu woor bés boobu mooy bu armaalee mu woor mooy bu bu bu bu ihlaalee comme que tamattu la def ki def tamattu moom kañ lay dugg ci aj gi mooy yawmu tarwiya loolu mooy li nga xam ne moo gën waaw ngir woor nag kenn du jiital li nga xam ne mooy ne bon kon xaaral pour koor gee tax kon naa ihlal avant yawmu tarwiya fekk mu fekk la mooy huitième jour bi Makka loolu du li gën li gën te mooy sunna mooy bu la fekkee Makka yow nga umra ba pare te huitième jour bi jotagul bul ihlalagul ndax loolu noonu la yonent bi salawaatullaahi wasalaamu alayhi daldi woon digal saxaabaan yi radiyallahu anhum comme ni ñu ko gise woon nga bàyyi ba yowmu tarwiya bu ko defee nga woor bés boobu waaw boo wooree yowmu tarwiya muy huitième jour bi bés bi ci tegu mooy lan bésu Mina bésu Mina bu fa woor parce que non bésu kii Arafa parce que bésu Arafa gisoon nañ ne li gën dëgër mooy ne Arafa kenn du woor gënul bokk gënul ci ki nga xam ne moo moo aj muy woor li nga xam ne mooy bésub arafa wa huwa bi arafa waaw te bés bi ci tegu mooy ayaamu mooy yawmu naxri lool yawmu aklin wa shurb kon loolu it bés boobu doo ko woor muy bésub dixième jour bi bésub tabaski bi comme niñ nekk nii ndax bésub lekk la ak naan ayaamu tashriq yi ci ngay xool nga woor ci deux jours la waaw même bu dee ku mel ni am na euh, ñeneen ñu wax leneen waaye insha allahu taala lii mooy li nga xamante ni nii mooy li nga xam ne mooy li gën yemb te mooy amaana li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allahu taala ci waxu boroom xam-xam yi raxmatullahi ala al voilà muy ayaamu mina yoo yële mu fexe bu wooree yawmu tarwiya mu fexe woor bés boo bële nga xamante ni benn ci ñaari bés ñaar ci ñaari bés yoo yële waaw loolu insha allahu taala mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër ci waxu boroom xam-xam yi am na nag yeneeni wax yoo xamante ni yu existe la eh, ci waxu al ulama alayhim raxmatullah waaw euh, loolu fan la tegu nga ne parce que ma ne parce que mooy li suñu boroom wax ci suuratul baqara fa man tamatta'a bil umrati ila al hajj fa mastaysara min al hadi waaw fa man lam yajid fa siyaamu thalathati ayaamin fi al hajj wa sab'atin idha raja'tum mu ne faman tamatta bil umrati ilal xaj képp koo xam ne dafa def tamatton umra jëm ci aj waaw famastaysara min al hadi kooku na na rendi li nga xam ne moo yemb moo jàppandi ci moom min al hadi ci hadaaya yi hadiyu yi nag bahimatul an'am la mooy gëléem lay doom wala nag wala ñoom xar ak bëy ak yooyu yooyu yépp dañ koy rend waaye ñoomin ganaar bu ci bokk waaw ñoomin ganaar laa ñoomin kanaara ñoomin eh, kii nu mu tudd koppin eh, eh, ñoomin dend ñaye la ëpp déedéet yooyu yëpp bokk ci yii la kon mu ne kon fa man tamatta bil umrati ila koo xam ne dafa def jëm ci aj gi kooku fa mastaysara na di li nga xam ne moo jàppandi minal hadi ci yiñ la wax nii fa man lam yajid ku trouvéwul ku trouvéwul nag mooy soit yow amoo woon hadyu trouvé woo parce marché bi dafa am pénurie pénurie de gëléem pénurie de nag pénurie de xar et bëy yow manoo jënd amoo leneen loo def amul lool man naa signifier man fa man lam yajit waaye fa man lam yajit day trouver ki nga xam ne moom dajul njëg ga mooy amul njëg gu mu jëndee loolu imaginer mu ñëw ñu ne ko ah fii nag nag rek a fi am te moom amul njëgu nag kooku noonu kon du ko man waaye bu dee ne dañ moom gëléem rek la fi trouver te amul njëgu gëléem mooy gëléem mu ngi fi waaye fa man lam yajid nekkul foofu ndax trouver wul gëléem trouver ne waaye njëg la trouver wul moom moo jàppandiwul fi moom waaye it bu dee ne naga ngi fi xara ngi fi bëya ngi fi lépp a ngi fi mais amul gafa gam eh, pochetam Euh, euh, mayu ko loo xamante ne lu muy jënde loolu kooku nag koo mel noonu moo xam dafa trouvéwul hadiyu yi wala da ko manul financièrement ndax amul koppar yu mu jëndee kooku mu ne fa siyaamu thalathati ayaamin fil hajj kooku li war ci moom mooy mu woor ñetti fan ci période aj ji hein wa sab'atun ak set ida raja'tum bu ngeen delluwe mu ne tilka ashratun kaamila boo compter loolu lépp calcul baa ngoog waaw 3 plus 7 lastu bi riyaad bi bi bi bi muallim fi fi riyaadiyaat waaye loolu lépp muallimu riyaadiyaat waaye nag wax dëgg yàlla nag sama mathématique moom li muy baa baa baa baa yépp xanaa nag 7 plus 3 plus 7 nag war naa xam ni mooy 10 waaw kon mu ngi noonu kon ku amul rek loolu kon mooy loolu mooy xat yu yi nga xam ne farata la waaw yoo xam ne waa ji da koo war a jox waxoon nañ la tamit ki nga xam ne daa def loo xam ne moom day dafa war a rendi dara waaw nga def loo xam ne dañ koy tere ne la boo defee lii comme nga dagg garab waaw nga dagg garab foofale kon nag loolu le wala nga re wala nga nga rëbb boo rëbbee nga rëbb kooku moom dangay dañuy xool fa jazaa'uhu mithlu ma ma qatala min na'am waaw lu mel ni li nga xam ne moom la rëbb lu mel noonu ci naam yi moom lañ koy fayloo kooku tamit farata la waaw mu am beneen façon had yu boo xam ne mooy comme waajoo xam ne moom dafa sëy foo fële walla iyaazu billaah wala ki nga xam ne dafa nisaaroon waaw moom dafa nizar ne buur yàlla daal ah incha boo ma defalee ma dem ajal la sa kaaba gële dinaa la defal benn hadyu ak géléem dinaa la rendal benn géléem wala wax am xar kooku moom bu ko bu demee foofu moom obligation la léegi waaw yii yépp ay obligation la waaw ak ki nga xam ne dañ dañ koo bloqué fenn fa in fa in uhsirtum famastaysara min al hadi bees leen ndar keppee daal di leen tëj fenn ba manu ngeen avancé ti ngeen di dem di aji seen avion am quelque benn genre panne ah pilote bi ne il faut ñu def atterrissage d'urgence ci benn pays boo xam ne yéen ngeen wàcc fa ndekk pays boobu dafa am problème ak seen pays ñu ne yéen nag avion bi du décoller waat waaw gaay laata ñu cay nekk di lijjanteeg lool aj ga weesu fa in uhsirtum famastaysara min al hadyi yéen la la yemb la jàppandi ci hadyu yi loolu dong ngeen di rendi yi yépp ay hadyu yoo xam ne farata la waaw kon loolu mu am yeneen yoo xam ne nag du farata waaw mooy bu ma demee foofu mane man ak kese laay def après ma gis nit nii di kii ma ne mais udhi kii had yu de lu baax la xaaral ma jënd benn saraxe ko fii ci kaaba gi ak yooyu loolu mooy kon gis nga hiérarchie dafa am yoo xam ne farata la am yoo xam ne du farata waaw léegi nag ginnaaw loolu kon hëd yu kon xam nañ lan la taw foog naa lii waxoon nañ ko bañ newee zul xulay zal xulayfa ba ñuy wax taqlid beeg naka la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxeeg nan la ko defe kii nag seydina mm, ali ibn abi taalib buñ ñëwee ci liñ doon wax mooy al imaamul buxaari wax nañ la fi ko solo instruction ndigal li ko yonent bi alei saatu joxoon mu taxawu ko ci wàllu kiiwam bii ci al imaam muslim wax nañ la kon baabu as-sadaqati bi luhumil hadi wa juluudiha ak der yi mooy bunt bi suraax yi def saraxe ci yàppu hadiyu gi ak li nga xam ne mooy der bi ak li nga xam ne moom lañ koy solal yére yiñ ko mooy liñ waxoon ne dañ ko koy solal ba mu des bu dee gëléem la kenn du ko def fi nga xam ne mooy sanaan bi fi nga xam ne moom lañ nàccal ndax dañuy bañ mu laal deret dama dañ koy wane ngir nit ñi xàmmee ko ne lii de hadiyan baalighal kaaba la ngir mu nekk loo xam ne lu ñuy gis la ci shi'ar ci li nga xam ne mooy luy wane ni lii kat ca kaaba ga ci buntu boobu la ko al imaamu muslim indi ci kitaabul xajji buntu boobu shuraax yi def moom mu ne al muslim mu ne xaddatanaa yaxya bnu yaxya mu ne xaddatanaa nettali nañu yaxya bnu yaxya muy yaxya bnu yaxya a attamimi raxmatullaahi loolu gisoon nañ yaxya bnu yaxya yaxya bnu yaxya gisoon nañu ko bu yàgg muy attamimi mu ne kon moom moo jële moom buy solo kii nu mu tudd euh, Muwatta en ci moom mii la koy jële qaala mu ne axbarana nettali nañu Abu Xaysama an Abdul Karim mu jële ci Abdul Karim raxmatullaahi aley moom nag moom mii moo ko jële ci kan ci Mujaahid di Seydina Mujaahid an abdirahman ibn abi layla mu jëla ko ci abdirahman ibn abi layla muy abdirahman ibn abi layla yasaar abu isa ah al ansaari al awsi al madani al kuufi raxmatullahi aleyhi ah moom moo ne axbarahu ali anna ali ibn abi taalib mu ne seydna ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu alxalifatu rashidu arrachid abulsibtayni abulxusayni walxasan abulxasan abu turaab asadullahi algaalibi radiyallahu anhu moom moo ko nettali ah mu ne moom moo ko nettali mu ne amaranii rasuulullahi amaranii digal na ma rasuulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallama moom moo ma digal an aquma ala budne moo ma digal ma taxawu géléema mi nga xam ne moom la indi woon keroog ca ajja wa an atasaddaqa bi laxmihaa mu digal ma ne ma yàpp wi bopp yi paree nan ko saraxe wa juluudihaa ak deram yi wa ajillatihaa mooy yére yiñ ko doon solal ngir nit ñi di ko xàmmee ak yiñ ko doon takkal yépp lépp wa an la utiyal jazzara minha nee na ma mu ne ma man Seydina Ali bu ma jox ki nga xam ne mooy euh, boucher bi kiy taxaw yooyu ah ki nga xam ne moo koy daggaatee di ko def noon jël géléem yi daggaate leen def leen loolu ak ki ko taxawu kiy def lool mu ne kooku moom bu ko ci jox dara ci yàpp wi bu ko ci jox dara dara dara non seulement bu ko jox ci yàpp wi mais bu ko jox ci der bi mais bu ko jox li nga xam ne mooy yi ñu takk yi ñu sololoon géléem gi mu ne nahnu nu'tihi min indina yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ñun ñoo koy jox ci ñun ñoo koy jox waaw fi ñun loolu mooy maa koy fay ci xaalis ak leneen waaye kanta lépp loo xam ne mu ngi woon ci gëléem gi bu ko dara bu ko ci jox waaw mooy bu ko ci jox dara nahnu nutihi min dinaa ñoo koy fay mooy ak fayam waaw moo tax mu ngi noonu ah nit mën naa ñëw fay loolu nit mën na ne man moom man naa leen a rendil mais nag dangeen may faya ah, wala bokk même bu dee da yéen rendi rek ngeen di def maa koy toppatoo maa koy fees daggaateel leen leen ko ah da ngeen may fay comme ni gaa yi def tabaski yi leen leen nga jëli sab xar gaa yi carcasse lañ lay jox ah abattoir yi njox la karkaas nga jaar ci benn boucher benn yi ka nga xam ne mooy boucher bi jaaykatu ndawal li ne la maa man de mën naa la koo daggal waaye lii nga may fay waaw nga ne ko waa monsieur le boucher dooma daggal li mu ne waaw waaye nag vingt euros laay defee xar mu ne lay dagge xar mu nekk ma daggal la ko génne yu nekk ci wetam waaw loolu noonu dagan na li daganut mooy ma ko daggal ma xar mi léegi li ma lay fay jëlal gigot bi benn gigot ci xar mi déedéet loolu moo daganut waaw la la wa an la ontiya minha te nee na bu ma jox ci ci jazaar bi dara ci riwaay imaam al Buxaari bi wala yontiya fi jizaaratiha shay'a waaw nee na amarahu an yaquuma ala budnihi wa an yaqsima badanahu kullaha luxuumaha wa juluudaha wa jilaalaha wala yontiya fi jizaaratiha shay'a waaw mu ne mooma digal man Seydina Ali naa abi taalib yonent bi aleyhi salaatu salaam moom digal ma ma départageel ko séddaleel ko géléemam yàpp géléemam yi lépp yàpp yépp waaye lool mooy li ci ëpp gis nañ ne am na loo xam ne dañu ko dagg ci cent bu ci cent géléem yi bu ci nekk ñu togg ko ñoom ñaar ñu lekk ci daal di naan ci ñeex mi waaw mooy kullaha bi bu ci mooy li ëpp sinon gisoon nañ ne lekk na ci loolu ma'rufun indana loolu xam nañ ko avant léegi kon lii la lii la yonent bi aleyhi salaatu salaam digal te loolu it am na ci riwaay bi ci imaam muslim beneen mu ne wa amarahu an yaqsima budnahu kullaha luhumaha wa juluudaha wa jilaalaha fil masaakini wala yontiya fi jizaaratiha minha shay'a te bu mu joxe ci fay waaw mooy fay gi li nga xam ne mooy iwad gi mooy nga ne ah mooy comme li ñu waxoon sànq waa defal ma lii découper ma xar mi carcasse bi après man ma jox la faar yi loolu mooy sax fay déedéet loolu man da nekk loolu lay yonent bi aleyhi salaatu salaam tere léegi kon instruction yi la ko jox léegi nag fii nag dafa am ay masail dafa am ay masala yoo xam ne ñoo làqu ci gannaaw léegi nag fii dafa andi masala mooy bu xoolee kon ci apparence xadiis bi dañ ci jàng ne kon yàpp wi kenn du ko jaay waaye le fait que tamit mu tuddaale ci ah, ne an yaqsima wa amarahu an yaqsima budnahu kullaha luhumaha wa juludaha wa jilaalaha fil masaakiini wala yu'tiya fi jizaaratiha minha shay'an lool dañ ciy xame ne kon ndekete non seulement yàpp wi duñu ko jaay mais der bi it kenn du ko jaay yére yañ ko doon solal mooy euh, ngir nit ñi di ko xam ne it kenn du ko jaay loolu it dañ ci xam ne kenn du ko jaay moo tax al imaamul qurtubiyu rahmatullah alayhi mu ne xadiis bii dañ ciy jànge boroom al mufid mu ne fiihi dalilun ala anna juluud alhadyi wa jilaaliha la tubaa li atfiha ala allah wa i'taa'iha hukma wa qad ittafaquu ala anna laxmaha la yubaa fa kadhalika aljuluud wal jilaal al imaamu alqurtubiyu raxmatullah alayhi mu ne fii dañ fiy jànge ne dañ ciy tegtaloo ko ne tere gi nga xam ne moom lañuy tere ko ne ah que der der bi kenn du ko jaay waaw naka noonu yi koy solal kenn du ko jaay li atfiha ala lahm ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam moo ko tofale ci ci yàpp wi mu ne nag ginnaaw ba nga xamante ne ni ba pare jox ko même àtte wa qad ittafaqu ala anna lahmaha la tuba boroom xam-xam yi dëppoo nañ ko ne yàppu udhiya bi kenn du ko jaay yàppu hadyu hadiyu yi nga xam ne moom lañ indi Makka noonu di ko kenn du ko jaay waaw loolu d'accord nañ ci mais nag fi wute bi nekk mooy est ce que der ci la der bi ak loolu xam nga xadiisu Seydina Ali bi leer na kene nee na yonent bi aleyhi salaatu daf maa wax ne wa an atasaddaqa bi lahmiha wa juluudiha wa ajlatiha wa an la ontiya al minha qaala nahnu nu'tihi min nee na bu ma joxe ma saraxe yàpp wi der bi ak ajillatihaa mooy li nga xamante ne nii mooy yére yi ñu koy solal te bu ma jox aljazaara minha ki nga xamante ne mooy e, boucher bi ki ci toppatoo bu ma ko ci jox dara mooy dafa toxale boole def conjonction de coordination di laalatul iqtiraan fii day dëgër la an la atasaddaqa wa atasaddaqa bi lahmiha wa juludiha wa ajillatiha ñoom ñépp la boole benn àtte ba pare tofale leen mu ne kon loolu moo ñuy xamal ne kon jaay der bi du dagan waaw jaay der bi du dagan waaye nag mu ne waaye wa ajazahu der bi ak liñ koy solal ak jul-jul yi mooy yiñ koy takkal nga xamante ne di yëngatu am na yoo xam dañ koy takkal muy mooy yiñ koy mooy genre caq yooyu nga xam ne dañ koy def ci baat bi comme niñ ko waxe woon bu ko defee ñu xàmmee ko loolu lépp kenn du ko jaay mu ne nag waaye wa ajaazahu al awzaa'i ku mel na al imaam al awzaa'i nag dane loolu koy mën naa nekk mu wa ahmad ak al imaam ahmad wa isaaq ak al imaam wa abu thawr ak al imaam abu mu ne te lool wa huwa wajhun 'inda shafi'iyya walla tamit ci waa ci ngiiru imaam al mu ne ñoom dañu ne loolu mën naa nekk ci gàttalan ah. mu ne ñoom ah, ku mel ni al abu thawr ku mel ni al abu thawr moom mu ne mu ne wastadalla abu thawr ala annahu muttafaqu ala jawaazi al bi al imaam abu thawr nee moom fi mu teg taloo ko ne juluut yi der yi mën nañ koo jëfandikoo mën nañ ko jaay mooy que dëppoo guñ dëppoo ne mën nañ cee mën nañ koo jëfandikoo waaw mooy lu dagat la du lu xaraam deru lu ñu rendi te waxoon nañ la sax der der nu mu der deroo der yépp dagan yépp kii moo li lu mu tudd eh, dafa laab waaw ndax li yonent bi alei salatu salaam wax ayyuma ihabin dumir mooy bu ñu ko tanee faqat tahur waaw der ak mu der deree bu ñu ko tanee daal di nay laab waaw ida dubiral iba yoobu faqat tahur bees wullee der rek mooy laab na ak lu der deroo deru médd laa deru lépp ci yam loolu tamoo doon mazhabu zahiriya yi moo doon li gën dëgër ci masala boobu insha allahu taala moom nag kon mooy laab na man nañ koo te man nañ koo jëfandikoo saalixul intifaa bi mu ne kon comme que boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ki possibilité jëfandikoo der ah mu ne wa kullu ma jaaza al intifaa'u bihi jaaza bay'u lépp loo xam ne nag soppane ko ci jëfandikoo ko njariñoo ci dafa nekkul possible ci sharia loolu jaay ko day possible waaw kon nag der bi pour pourquoi ngeen bëgg ko ciy génne waaw léegi sauf que foofu euh, ñu ne ko mais moo tax ne wa urida bi ittifaqihim ala jawaz al akl min lahmi hadi tatawwu wala yalzam min jawaz aklu jawaz bay'i mu ñu mooy imam Abu Thawr rahmatullah liñ ko tontoo foofu mooy ne moo affaire bi lenn mbir mi d'accorduñ ci nekk lu lépp loo xam ne lu jafa lu ñu mën a jëfandikoo rek loolu day dagana day dagana euh, mën a jaay ak yooyu lool looy déet ah non parce que yàpp tatawu mooy hadyu yi ñuy yóbbu foofu nga def ko tatawuwaan ca Kaaba ga du hadyu yii ak ak même bi nekk farata sax ñoo ci yem loolu ñépp parce que fii parce que dafa wax tatawu parce que est-ce que hadyu bi nga xam ne farata la comme ki nga xam ne dafa def euh, tamattu wala dafa def xiraan wala dafa nizaroon ak yu mel wala dafa am lu mu fa rayoon lu mu fa rendi woon lu lum fa rëbboon ñu daal di koy obligé mu daal di rendi dara kooku noonu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañoo wute est ce que kook na cee lekkam déet waaw mooy ma est ce que naa nekk xaarin boole li nga xam ne mooy umra ak aj ba pare war a rendi dara loolu ma rendi gëléem ba pare lekk ci loolu dafa am wute loolu moo tax mu ne li ñu li nga xam ne moom dëppoo nañ ci mooy hadyu tatawwu boobu moom dëppoo nañ ne comme ma yéene ma ne woon man de bu ma dem aj noonu après ma ne waay te maa jënd fi am xar waay daal di koy saraxe fii loolu dagan na boroom xam-xam yi dëppoo nañ ne kooku nit ki boroom mën na cee lekk waaye li nga xam ne mooy est ce que bu dee farata la ndax man na cee lekk loolu li gën a dëgër mooy man na cee lekk te mooy mazhabu maalikiyya yi moom lañ waxoon ci jotaay bii weesu bi al imaam Qurtubi di wax waaw loolu mooy que ne loolu kay mën na cee lekk waaw parce que yonent bi alayhi salaatu wa ngi xaarin la woon mooy xiraan la def te nag affaire bi lekk na ci ah waaw gis nañ ni lekk na ci moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam Seydina Ali te loolu mooy comme que xaarin la xiraan lañ defoon mooy affaire boobu noonu day nekk farata ci ñoom mooy rendi googu sinon bu ñu mënul woon kii dañ doon woor kon nag loolu dañ ci xam ne kon lekk mën naa nekk loolu mooy li gën a dëgër te mooy waxu ku mel ni mazhabu al imaamu daaril hijrati rahmatullahi alayhi waaw loolu moo tax mu ne mu ne wa urida bi ittifaqihim ala jawaz al akl min lahmi hadiy at-tatawwu parce que bii amul wuute bii amul wuute fi ñu wuute mooy est-ce bu dee hadyu mooy est-ce que boo xam ne farata la loolu nag fala mbir mi ne waaw foofu fala affaire bi nekk ñenn ñi ne si euh, mën nañ ci lekk comme Maliki yi rahmatullah am ñu ne déedéet ah non non lan lekk fan déedéet loolu nekk farata ci moom lan la ciy lekke ah non non non <coughs> ci lekk de comme li al imaam Abu Hanifa loolu mooy. koo xam que ne déedéet kenn du ci lekk had yu boo xam ne waajib la ah loolu du ko man lu dul bu dee had yu muta ak xiraan waaw lu dul had yu muta ak xiraan lu dul lii rek yeneen yi nga xam ne farata la du ci mën a lekk waaw waaw imaam Maliki yi nag rahmatullah alayhi dañ li nga xam ne moom benn lañuy ciy génne waaw mooy li nga xamante ne ñaar hajju bi nga xam ne farata la parce que waa ji dafa rëbboon daa rëbb kooku comme que euh, moom daa def liñ ko tere léegi mu war a tollook la mu rëbb ci euh, naan yi kooku moom bu ko defee dara la ci dul lekk parce que kooku ab punition lañ ko teg ci loolu ak tamit li nga xamante ne nii dafa fidya ne man ah euh, loo xamante ne nii comme lu mu nizar ne miskin yi la koy jox kooku nag kenn du ko jox kooku kat mooy comme que dane woon miskin yi la ko nizaral kon moom du ci lekk mais lu dul loolu xaarin beeg mutamattin bi yooyu dañ ciy lekk waaw kooku dañ ciy lekk waaye ku mel ni Shafi'i yi ñoom ñoo catégorique ñoom mën nañ ne affaire bi ma ne haj yu boo xam ne waajib la comme xaarin beeg mutamattin beeg waa ji nga xam ne dafa rëbb ñoo ñépp ci yem nizar kooku moom dërëm du ko ci lekk waaye waxu maalikee yi par exemple ñi ne en tout cas xaarim ak mutamattin dañ ciy lekk looloo gën a dëgër ndax jëfu yonent bi solo sallallahu alayhi wasallam loolu nag moo tax mu ne wa urida bi ittifaaqihim waxu imaam abu thawri bi ne lépp loo xam ne mën nañ cee jëfandikoo loolu dëppoo nañ ci mën nañ ko hein alaa ja doo dëppoo nañ ci jëfandikoo der bi te lépp loo xam ne mën nañ koo jëfandikoo lool possibilité ñu jaay ko ton am ne ko déet ñu daal di koy euh, opposé wax ji ne ko ah euh, had yu tatawwu boroom xam-xam yi d'accord nañ nit mën na cee lekk mais loolu ñépp tamit loolu ñépp xam nañ tamit kenn du ko jaay ah est-ce que loolu daa tax ñu ne léegi de yàpp wa dañ koy jaay loolu d'accord ngeen ci yéen yàpp yi mais yéen der bi ngeen di wax kon nag loolu du loolu du taxaw al imaam al na xajar mu ne sax waxu imaam al-Qurtubi bii sax euh, que ne fii ñiy wan ne euh, der bi kenn du ko jaay yooyu mooy li ko yonent li yonent bi aleyhi salaatu salaam jox àttey der bi yàpp wi jox tamit yi ñu koy takkal géléem géej yooyu mu jox ko àttey yàpp wi mu ne loolu sax am na lu ko gën a dëgër waaw moo tax al mu ne mu ne lii sax euh, wa aqwa min zalika fi radd qawlihi ma axrajahu Ahmad fi xadiisi Qataada ibnu Nu'maan marfu'an mu ne li gën a sax ci loo xam ne moom lañuy delloo waxu imaam Abu Thawr bii ak ñi ànd ak moom surtout moom mi ne lii day ware ne comme que mën nañ koo jëfandikoo man nañ ko jaay mu ne mooy xadiis Seydina Qataada ibnu Nu'maan bi nga xam ne yëkkati ko ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne waa mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala tabi'u luhumal hadi te jaay li nga xam ne mooy yàppu hadaaya yi hadyu yi wal adaax yi ak li nga xam ne mooy tabaski yi mooy ñi newul màkka wala ñi nga xam ne du hadyu lañ dem ne dañuy leen ngir tabaski mu ne loolu yeneen bi alei satu salaam dane bu leen ko jaay de wa tasaddaqu te waaye bu ngeen di def dara daal mooy na ngeen ci saraxe wa kulu te ngeen lekk ci wastam wastamta'u bi juludiha te ngeen jëfandikoo li nga xam ne mooy der bi wala tabi'u te bu leen ko jaay wa in ut'imtum min luhumiha fakulu in shi'tum bu ñu leen joxee nag lekk ci yàpp woowu wala lekk leen bu leen neexee euh, waaye sauf que xadiis bii nii al imaam al al al kii di wax al imaam al xaafiz euh, yaa layta bu bu bu bu dëgëroon na xam ne waaye xadiis bi certes imaam al xaafiz da koo dëgëral te am na parce que problème xadiis bi <laughs> mooy ne ñépp ñi fi nekk ñépp ay ay ay ay ñu dëgër lañ sauf que ay mudallis da cee nekk xam nga <laughs> al imaam Abdul Malik ibn Jurayj euh, moom moo ko jële ci Abu Zubayr muy Muhammad Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus hein ñoom ñaar ñépp dañ ne an an te mooy imaam Ibn Jurayj Abdul Malik dane an Abi Zubayr ah Abu Zubayri ne moom an Qataada ibnu Nu'maan loolu lépp nag mooy xam nga mu dallis moom lañ nga doon wax moo tax ci imaam boo seetloo al imaam Ishaq mais ñii ñoo féete kaw imaam Ibn Isxaaq de ñii ñoo gën a dëgër fuuf <laughs> waaw c'est juste pour jox la exemple boo gisee xadiisam yi indi mu naan an bu nee an rek dañ naan waaye xadiis bi des wérul parce que dese naa wër parce que imaam Ibn Isxaaq mudallis la mooy day def tadlis mooy léeg-léeg mu jële nettali bi ci keneen ah après kooku jële ko ci keneen mais moom mu ñëw rek ne am diw même bu dee ne kooku ku mu contemporain la koo xam ne ci sëriñam yi mais jëlewu ko ci moom am na ku mu ko jële mu ne an te am na benn ku dox seen diggante koo xam ne bam nee an moo tax dafa nekk expression bu ambigu ci koo xamante ne dañu xam ne moom day faral di def loolu moo tax du ñu dëgëral mbir mi parce que kooku mu mu tëb banaan an mën naa nekk koo xam ne dëgërul waaw comme que ñoom al imaam ibnu Jurayj ñii ak al imaam euh, Abu Zubayr mooy mudallis lañu mooy ñoom mudallis fiqa ay ñoom ñoom ñaar fiqataani waaye mudallisaani ñoom ay fiqa lañ yoo xam ne dañuy def tadlis loolu nag comme que fii dañoo tadlis te waxuñ ne dañ koo dégg loolu nag moo tax xadiis bi loolu moo xaw a kii mbir mi rek waaye ku mel ne al imaam al xaafis moom dafa jàpp ne loolu dëgër na waaw mooy affaire bi boo da cee sukkandikoo ndax bu dul woon ne jàpp ne dëgër na bu ci woon sukkandikoo am na nag ñu ko delloo parce que lii nii euh, finalement kon euh, mbir mi na muy mujj mooy kon la al imaam al qurtubi la mu waxoon boroom al mufhim loolu mooy istidlaal bi nga xam ne mooy li gën a dëgër ci wax ji mooy que yeneen ci bi alayhi salaatu wa moo jox ya atteb der bi ak yañuy takkal gëléem yeeg yooyu hadiya yaay yi mu jox ko àtteey de yàpp wi te nee bu ko jaay bu ci jox ki nga xam ne moo ko taxaw boucher bi dara saraxel li waaw en tout cas loolu kon dañuy xam ne kon yooyu kenn du ko jaay loolu benn masala la léegi muy deseñu beneen masala waaw ah mooy masalaam bokku mooy est bokku mooy bokku bokku kii bokku bët yi loolu mën naa nekk hein loolu nag mooy laaj bi loolu noonu gis nañ ne fii wax na waa an yashtarika waaye imaam wax na fële ci xadiisu sayyidatu Aisha bi yeneen mi alei saat salaam daf leen a boole aw nag hein waaye al imaamu Jaabir ibn Abdillah imaamu jaabir ibn abdillah comme ni nga xam ne noonu la xadiis bi ne ci saxiix imaamu muslim al <coughs> imaamu muslim daal dina koy solo rahmatullah alayhi na ko noon ñoom al imaamu abu daawuda as-sijistaani waa saabu waa ak al imaamu tirmidi na ko noonu seen sëriñu al imaam abu daawud al imaamu ahmad indi na ko abu awaana indi na ko ci musnadam na ko noonu al imaamu ibnu xuzayma indi na ko ci saxiixam ah ainsi de suite na ko al imaam altaxaawi wal imaam al bayhaqi rahmatullahi ala al jamii kii al imaam Eh, imaam muslim mu ko indi ci buntu bi kitaabul xajj baabul ishtiraaki fi lhadyi wa ijzaa'u lbaqarati walbadanati kullin minhuma ala sab'a loolu suraax yi ko def kitaabul xajj baabu buntu al ishtiraaku bokk fi lhadyi ci hadyu yi mooy est-ce que mbooloo man mën naa ànd ak ñoo xam ne dañu dem ajandoo ñu jóge Sénégal dem aji ma ne bon euh, ce qu'on va faire combien on est set xarit yu dem aji ñu ne bon affaire bi nag euh, ku nekk ci ñun jënd daanaka du ko man walla day jafe léegi ñu ne li ñuy def dañuy cotiser seet ni ku nekk joxe dara après ñu jëndu nag ngir ñun wala gëléem daal di koy defaat yu loolu mooy wax ji wa ijza al baqara wal badana kullun minhuma saba ak possibilité que ne nag ak gëléem ñu daldi doy pour cette personne foofu al muslim mu ne xaddatanaa qutaybatu bnu ci buntu boobu lu kon mu ne xaddatanaa nettali nañu qutaybatu bnu mooy qutayba bnu said bnu jamil bnu tarif bnu abdillah thaqafiyu mawlaahum abu rajaa al bughlaaniyu rahmatullahi alayhi seen sëriñ la woon moom de al imaam ibn Maaja qaala mu ne haddathana Maalik mu nekk ñu nettali ah, Qutayba mooy Maalik ibn imaamu Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir al-Asbahi Abu Abdillah imaamu daar al-hijrati qaawa mu ne kon taxawal maa ngi dem te ñëwoon di la beneen talla la wa haddathana te nettali nañu Yahya ibn Yahya muy Yaxya ibn Yaxya mi nga xam ne moom lañ gisoon sànq Yaxya ibn Yaxya ibn Bakr ibn Abdirrahmaan ibn Yaxya ibn Hammaam at-Tahawi ibn Hammaad at-Tamiimi al-Hanzali mawlaahum Rayhaanatu Naysaabuur hmm? mu ne wal lafdu lahu qaala waxoon nañ la buy solo Muwatta lu bari ci moom mii lay jaar mais ba lay jaar tamit ci Qutayba moom al imaam Muslim qaala mu ne qara'tu ala Maalikin liir naa ci imaam Maalik ndax arda la doon def comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxoon moom al imaamu Maalik ibn Anas al-Asbahi imaamu daaril hijrati rahmatullah alayhi an Abi Zubayr imaam Maalik jëlee ci al imaam muy Abu Zubayr imaam Abu Zubayr de Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Qurashi al-Asadi mawlaahum Abu Zubayr moom lañ gisoon sànq an Jaabirin mu jëlee ci Seydina Jaabir lii lañ la doon wax sànq que moo tax imaamu xam nga Abu Zubayr mudallis la ah fii da ne Jaabirin an Jaabirin la wax sauf que danga maana non c'est fii bokkul waaw parce que Abu Zubayr ci kanam imaamu Muslim indi na fa xadiis buy war ne Abu Zubayr da koo dégg ndax nee na comme xadis beneen bi mu indi euh, mu ne wa xaddatani Muhammad ibn Xaatim moom al imaam Muslim qaala xaddatana Yaxya ibn Saciid ah Muhammad ibn Xaatim mu ne xaddatana Yaxya ibn Saciid an ibn Jurayj axbarani mu ne qaala axbarani Abu Zubayr annahu samica Jaabir ibn Abdillah qaala ishtaraknaa ma'a nnabi sallallahu alayhi wa sallam fil hajji wal umra kullu sabcatin fii badana kon ñu ne la waaw kay ana ana googu lii mooy wane ne kon ana ana ji kon da koo dégg loolu nag lañ amul ci xadiis bi mu jëlee ci Qataada ibn Nu'maan bële sànq <laughs> hein kon daal bu ñu ñëwaatee ci affaire bi mu ne moom al imaamu Jaabir bu ñemee ci xadiis bii mu ne moom dana ishtarakna bokk nañu ma bi ak yonent bi alayhi salaam fil hajj ci aj wal umra ak ci umra kullu sab'atin fii badana waaw set yu nekk ñooy bokk gëléem fa qaala am benn waay bu ne fa qaala rajulun li benn waay wax sayyidina jaabir radiyallahu anhu ne ko ayshraku fil badanati ma ashraku fil jazur ne ko est dañuy bokk ci li nga xam ne mooy badana badana gi nga wax est-ce que dañ ciy bokk ci li nga xamante ne moom la ñuy bokk ci euh, comme <coughs> nag yeeg yooyu waaw mu ne loolu daa nekk ma hiya illa minal buduni waaw loolu bokkul lu dul ci buduni yi la bokk waaw mooy àttey nag àttey gëléem la nag yor waaw àttey nag la gëléem yor kon ñoom euh, fii la mbir mi tegu xam nga am na boo xam ne dana amul am beneen boo xam ne ba léegi da moom al imaamu Muslim andi na ko mu ne Seydina Jaabir dane xarajna ma rasulillahi comme biñ gi sànq muhilliina bil hajji sallallahu alayhi wa sallam fa amarana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an nashtarika fil ibili wal baqari kullu sab'atin minna fi badana waaw mu ne yeneen ci salaam dañu génn ànd moom muhilliina bil xaj ñu ihlaal ci li nga xam ne mooy aj waaw léegi fa amaranaa mu digal ñu mu digal ñu moom rasulullahi ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam an nashtarika ibil ñu bokk ci li nga xam ne mooy al ibil mooy gëléem ñu bokk ko wal ak nag kullu sab'atin minna fii badana waaw sept personnes yu nekk bokk benn gëléem wala benn nag loolu nag <laughs> xam nga da nga naan ah lii de moom war naa simple kon affaire bi kon masala mi leer na dañ naan la ah waaye nag am na am na wuute ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi am na wutale comme daal imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi wax mu ne moom al imaam an-Nawawi boo demee ci al-Minhaj waaw mu ne fa madhabu Shafi'i rahmatullah alayhi ndax dana fii hadhihi al ahadith hadith yi nekk ci bunt bi yépp imaam Muslim mooy bunt bi ñoom ñu intitulé lool mu ne dañ ci dilaalatul li jawazil ishtiraaki fil hadith day tegtal tegtal que ne bokkul had yu loolu mën naa nekk mu ne waaye wa fil masalati xilaafun baynal ulama de masala mii nag boroom xam-xam yi dañ cee wuti mu ne fa madhabu shafii yu jawaazul ishtiraaki fi lhadi sawaun kaana tatawwu'an aw waajiba wa sawaun kaanu kulluhum mutaqarribiina aw ba'duhum yuridu al-qurba wa ba'duhum yuridu al-lahm wa daliluhu haadihi al-ahaadiis waaw mu ne wa bi haadaa qaala Ahmad wa jumhurul ulama rahmatullahi alal jamii mu ne nag masala bii masalaam xilaafiya la di am na wuute fa madhabu shaafi'i mu li nga xam ne mooy euh, li nga xamante ne nii mooy madhabu shaafi'i yi rahmatullah alayhim mooy këne mooy al imaam shaafi'i jawaazul ishtiraaki fil hadi possibilité bokk li nga xam ne mooy hadi sawaa'un kaana tatawwu'an aw waajiba moo xam hadyu bi hadyu tatawwu' la mooy loo xam ne ñoom dañoo dem ba foofu comme ni ñu waxoon sànq group boobu groupe dami dem aji ñoom ifraad lañ def après ñu gis ne de lii lu baax la ko ñu ñu ne nañ bokk jënd daal di koy mu ne daal di koy saraxe fii ñu ne loolu moo xam loolu aw waajiban wala ñoom ñépp dañoo nekk ñoo xam ne kiraan lañ def sept personnes yu am na ay xarit def xiraan ñooñ bu leen neexee fa mastaysara minal hadi goo gële mooy ne loolu euh, moom ñoom dañuy mën a bokk li nga xamante ne mooy set yi waaw loolu day mën a nekk waaw loolu mën naa nekk moo xam waajib la wala tatawwu mu ne wa sawaa'un te tamit mooyam kaanu kulluhum mutaqarribiina aw ba'duhum yuridul qurba wa ba'duhum yuridul lahm mooy li mu dox fii mooy que ne ñoo yem que ne ñoom dañ koo def uniquement ngir jege yàlla wala boog ñenn ñi ñoom dañoo bëgg lan euh, ndawal lañ soxla mooy ixtilaafu niya mooy euh, euh, ittifaaqu niya du ci charte loolu la bëgg a wax mooy ne duñ ne ah yéen set ñii pour ngeen man koo def il faut yéen set yépp ngeen bokk yéene bi ngeen am yéene ci nag yu ngeen di jënd wala gëléem bi mooy ñu ne ñun ñépp dañoo yéene daal saraxe ko tatawwan li li wajhillaahi taala ngir buur yàlla subhaanahu wa taala loolu du ci charte wala ñoom ñëpp ñu ne yàpp wi lañ soxla loolu du ci charte mooy bu dee ñenn ñi dañ ne ñoom dañ koy def tatawwan mooy ngir daal def ko ngir wajhillaahi ñenn ñi ne waaw loolu waaye it dañoo soxla waale yàpp wi mu ne loolu lépp du ci charte mooy mën nañ koo bokk loolu kenn du leen ne mënu ngeen koo bokk parce que yéen Ah, non non parce que yéen ñenn ñi dañu koo soxlaa li ñenn ñi mu ne loolu du ci dara ci madhabu al imaamu Shaafi'i rahmatullah alayhi <coughs> mu ne wa bi hada qaala ahmad wa jumhurul ulama mu ne wax jii ñu wax ñun Shaafi'i yi loolu la al imaamu ahmad ak majorité boroom xam-xam yi wax mu ne wa qaala daawudu wa ba'du al maalikiyya yajuuzu al ishtiraak fi hadyi tatawwu' duuna al waajib waaw mu ne lenn mu ne al imaamu daawud az-Zahiri rahmatullah alayhi ak lenn ci maaliki yi rahmatullah alayhi dañ ne mën naa nekk bu dee ne ci hajju tatawwu la waaye bu dee waajib du mën a nekk bu dee boo xam ne coobarewu la mën naa nekk waaye nag bu dee ne mbir mi dafa nekk li nga xamante ne nii ah, ah nu mu tudd waajib la lool mën da nekk mu ne wa qaala maalikun laa yajuuzu mutlaqa al imaamu maalik nag ci boppam dane loolu moom daa manu la nekk ci luñ doyal tatawu ak ñàkk a tatawu ci yem di ko bokk man da nekk waaw loolu moom kenn du ko bokk mu ne wa qaala abu xanifata al imaam abu xanifa moom nee na rahmatullah alayhi yajuuzu in kaanu kulluhum mutaqarribiin wa illaa falaa mu ne tàntaal imaam abu xanifa an nu'maan radiyallahu anhu dane moom dina mën a nekk waaye à condition ah ñu bokk yéene mooy ñu bu nekk loo xam ne bii mutaqarribiina dañ koy def uniquement ngir jaamoo ko yàlla jege yàlla wa illa bu dul lool rek falaa waaw mu ngi noonu kon nag affaire bi lii waaye am na ku mel ni euh, léegi lii nag li gën a dëgër mooy waxu waa jumhur mooy waxu bi Shafi'i yi wax loolu mooy li gën ne ba possible na kay même bu dee am na ci maalikee yi ñoo xam ne dañuy dàq affaire bi ne ah non parce que affaire bi Hudaybiya la woon yow lii ngeen di wax nii Hudaybiya la woon te ñoom kaanoo muhsir muhsarin dañ leen a dañ leen a euh, fegoon ba ñoo dem mooy dañ leen waaw parce que Hudaybiya waa Makka ñoo leen du ngeen duggu bi Makka du ngeen umra parce que en fait li tax loolu mooy. Euh, parce que premier xadis bi nekk saxi imaamu muslim xadis bi njëkkan ni ci buntu baabul ishtiraaki fil hadyi wa ijzaa'il baqarati wal badani kull wal badanati kullun minhuma an sab'in foofu foofu Seydina Jaabir dane naharna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam aamal hudaybiyatil badana an sab'atin wal baqarati an sab'a dane loj nañu aamal hudaybiya atum hudaybiya albadanata li nga xam ne mooy géléem an sabatin pour juróom-ñaar wal baqara nag an sabatin pour juróom-ñaar pour set mu ne kon loolu lii amul Hudaybiya waaye wax nañ la sànq que ne am na xadis yoo xam ne dane mooy mooy sax bi ci imam Muslim teg juste après dane xaraj naa ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam muhilliina bil hajji fa amarana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an nashtarika fi l ibli walbaqari kullu sab'atin minna fii badana kon foofu leeral na ne amul xaj mooy def ko defoon nañ ko Xudaybiya mais def nañ ko fii pour wane ne kon loolu dàq ko waaw mooy ne loolu mën naa nekk mën nañ koo boole mooy bokk mën naa nekk te loolu soxlawuñu ñoom ñépp ñu bokk yéene parce que lii nii amul dara luy wane ne yonent bi alei satu daf leen a laajoon ne leen nag ah, ah léegi ana seen yéene est-ce seen yéene benn la déedéet loolu moom gisuñu fenn foo xamante ne nii buy wane ne mbir mi ñoom yéene bi il faut mu ànd am na nag ñu ne mën na sax pour pour euh, pour dix dina man nekk te loolu ñu jëlale ci al imaamu isxaaq ibn ibrahim alxandali mu ne gëléem ak nag dix tamit mën na cee nekk waaw ndax mooy xadis ba ñu fi waxoon ne yonent mi alayhi salaatu salaam dafa rendil soxnaam yi te ñoom ñoom dix la ñoom neuf lañu woon waaw waaw benn nag te neuf lañu woon kon loolu daal mooy mën naa li nga xam ne mooy loolu waaye li gën a dëgër mooy wax jële mooy lii waa jumhuur wax Shafi'i yeeg yooyu que ne yu kay nit mën naa dem màkk ngeen bokk loolu mën naa nekk te li koy wane mooy xadiis na jaabir ibn abdillah ibn haram léegi nag am na benn masala mooy est-ce que y a possibilité léegi yàpp yooyu noonu ah ah ñu daal koy kii ñu daldi di koy yónnee yeneen dëkk yi Hmm? mooy comme ni eh, sawjaa yi def léeg-léeg nga gis ñu yónni ay carcasse ñu ne yónni nañ ko Sénégal walla yenn ay Éthiopie wala yenn pays jullit ñi yónni nañ Algérie ay carcasse de xar hein wala de nag wala yooyu wala de gëléem parce que mbir yi dafa bari fële wala yu mel noonu loolu est-ce que mën naa nekk loolu dañ naan la loolu a ah, xadiis Seydina Jaabir bi de radiyallahu anhu day wane lu mel noonu parce que Jaabir radiyallahu anhu dane hein dane yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane ñun danañ doon lekk ci suñu yàpp buddunu yi mooy nag yi non gëléem yi lu ëpp fawqa salaasin bi minaar lu ëpp ñetti fan ci minaar hein non doonuñu woon lekk kunna la naqul doonuñu woon lekk suñu lekk suñu yàpp budun yi nga xam ne moom lañ loj leen di ko foofu fële alhamdulilah fële ci mina lu ëpp ñetti fan fa raxasa lana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala kulu wa tazawwadu fa akalna wa tazawwadna yonent bi alayhi salaatu wa salaam jox leen permission ne leen léegi lekk leen te na ngeen yóbbal nee nañu lekk daal di yóbbaa am yóbbal te xadis boobu mu ngi ci saxiixayni waaw loolu kon dañuy te loolu xamoon nañ ne mooy ñii tamattu lañ defoon ñi ci ëpp ci tamattu la yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ñu daal koy def ñenn ñi ci ñoom dañoo xiraanoon parce que ñoom min zawil yasaar yasaara ñi nga xam ne amoon nañ possibilité Euh, financière ngir jënd haj wala indaale fa ñooñu xamoon nañ ne ñoo cëppoon kon loolu dañuy xam ne kon bu dee haj yu tamaton la ak xiram loolu mën naa nekk waaw parce que imam Jaabir nee na dañ ñoo doonuñ ci woon lekk lu ëpp loolu lu ëpp ñetti fan après yonente mi alei satu salaam permettre ñu non seulement ñu lekk ci mais ñu yóbbaale ko lu ñuy yóbbaale nag kon loolu mën nañ ko joxe waaw mu am nag loolu façon yàppu xiraan laak tamatto mu am nag am na yeneen façon yàpp yi ñu la waxoon sànk que ne yoo xam ne nit ki la koy rendi mooy façon yàpp woo xam ne loo xam ne ujaaj bi wala alaaji bi wala ajaratu bi da koy rendi hein parce que moom dafa rëbboon wala muy fidya boo xam ne moom la def waaw def loo xam ne da dafa dafa war a rendi dara loolu moom nag façon yàpp woo bu dee lool la nag mooy mbir mi teqantal la ah. bu dee loolu moom dañ koy bàyyi foofu le parce que yow la nga eh, ci xaram bi la nekk moom te dañ ne woon ku ko rëbb fii kon nag la nga fay lañ koy boo ko rendee la nga rendi foofu lañ koy bàyyi loolu duñu ko duñu ko transport di ko yóbbu feneen waaw ak ñi nga xam ne nag mu des beneen façon yàpp mooy ñi nga xam ne uhsir mooy ñim ne fa in fa famastaysara min al hadi comme exemple bi ñu joxewoon sànq gars yi indaale ay ay hadayam wala mu yónnee ko mu dem ba benn réew am ñoo xam dañ koo bloqué foofu fële moom manul def dara bu ma bu ko rendee foofu foofa la koy saraxe te tamit bu ko neexee mu jël yóbbu feneen daldi yónni feneen ñu daldi ko fay yóbbu loolu man naa nekk kon boo seetloo kon yi nga xam ne mooy péché bu waa ji def comme loo ab mahdur loo xam dañ koo tere lu mu def comme mu rëbb te dañ ko koo tere woon wala mu am loo xam ne da koo def comme mu wat bopp bi waaw te moom waru ko woon a wat àggagul fa nga xam ne fa lañ koy wate yooyu mu war a fidya kooku noonu bu dee ne dafay fidya rendi dara kooku nag loolu mu rendi foofu la koy bàyyi mooy kooku loolu kenn manu koo jël naan danga koy saraxe wala di ko transporter feneen voilà mooy nusuk googale bi naan fa man kaana minkum maridan aw bihi adan min ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk loolu tànn la waaye nag képp koo xam ne moom dafa tànn dana képp koo xam dafa feebar ci yéen ah wala mu am loo xam ne wopp la ci bopp bi ba tax ñu war koo wat wala yooyu wala mu war koo takk te wat ko fa fidyatun kooku day fidya min siyaamin moo xam day woor day choisir ah aw sadaqatin wala saraxe dara aw nusuk walla mu nekk loo xam ne mooy lu muy rendi la waaw kon soit mu woor wala mu leele wala mu rendi dara kooku nag bu rendee loolu mu rendi foofu lañ koy def foofu lañ koy bàyyi waaw parce que yii nii foofu la defe forfait bi te walla la ko la mu rendi foofu lay des foofule ca xaram bi mënuñu koo transporter waaw foog naa foog naa masala yi baax na noonu de ci wàllu had yu yéeg li ci ñoom <coughs> foog naa loolu insha allah léegi léegi waa kay lu ma naroon na fàtte mooy instant bi nga ne ma mee naxartuha huna wa mina kulluha manxar fanxaru fi rihaalikum loolu xam nañ ne loolu jamono yii man ma fa demee gaa yi day am ay abattoir lañ def ah ah abattoir foo xam ne fa la ñuy rendee du man ujaaj bi mooy ñëw di rendil boppam ujaaj bu la ñëw di rendil boppam dafa am ñoo xam ne ñoo koy taxaw waaw dañ naa waaw niyaaba man naa am mooy ku la taxawu def ko comme ni yeneen tibalee saa saa def cent yi prendre loju leen dafa loj 63 yi ci des Seydina Ali ibn Abi Talib moo ko def mooy yow nag loolu kon mooy dañ ciy jàngi aslu niyaaba mën naa nekk waaw que autorités yi bu dee dañ ne ñii ñoom lañ jox ñu abilité ñoom ñooy leen di di ko toppatoo yow fexeel sa nga jënd ba bàyyi koog ñoom après ñu rendi ko boo ko mënee xool fi ñu koy rendee yooy loolu la mais euh, yaakaaratuma ne ku nekk ku bëggoon a rendi yaay dem di rendil boppam sa bopp waaw loolu nit ki bu dee lool la lool rekk possible loolu it baax na de bu mu foog ne loolu bu ko defee mooy mbir mi du baax kon nag insha allahu taala ci kaw nii fi lañuy yem jeexal li jëm ci wàllu rendi gi kon ci li al imaamu jaabir waxoon ne summan sarafa ilal manxar fa naxara salaatan wa eh, sittina badana bi yadihi yonent bi aleyhi salaatu salaam ginnaaw mu dem fa naxara salaatan wa sittina bi yadihi mu rendi juróom-ñaar après ñu daldi eh, non 63 ah gëléem ci loxoom Ah, am yoo xam ne badana après mu jox Seydina Ali mu daldi fanaxaa xabar ginnaaw gi ñu togg ko to dagg ci yàpp wi togg ci lekk ci yàpp wi naan ci ñeex mi léegi foofu kon lañu yem insha allah jataay bii di ñëw nag ñu àggale ba léegi xadiisu Seydina Jaabir bi beneen acte kon ginnaaw ram yu jamratul aqaba ah, ak ginnaaw li nga xamante ne mooy loj gi